الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا ورجاءنا ومرجعنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله ومصطفاه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرف لا بهادية ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبزخ المكتوم والختم المحمد المعلوم مولانا احمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحبري رضي الله عنه وعن سائر خلفائه واهل محبته اجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وإذن يا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حارت حارت حارب في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التذكر وتواضعت الملوك لهيبتك وعلت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك وانقاد كل شيء لقدرتك واستسلم كل شيء لقدرتك وانقاد كل شيء لعذرتك واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك الرقاب وظل هنالك التدبير في تصارف الذهاب فمن تفكر في إنشائك البديع وثنائك الرفيع وتعمق بذلك رجع تركه إليه خاسئا حذيرا وعقله مهبوتا وتفكره متحيرا أثيرا يا رب لك الحمد على مكارمك الذي لا تحصى ونعمك التي لا تستقصى في الليل إذا أدبر والصبح إذا أدبر وفي البر والبحار والغدو والآثار والعشي والإبكار وظهيرة والأبحار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار والله والله يا ربي لك الحمد بتوفيقك قد أحجرتنا النجاة وجعلتنا منك في ولاية العزمة فلم نفرح في سبوق نعمائك وتتابع آلائك محبوسا بك في الضد والامتناع ومحفوظا بك في المنعة والدفاع عنه اللهم إنا نحمدك إذ لم تكلمنا فوق طاقتنا اللهم صل صل وسلم وبارك وعطر على سيدنا ومولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين mbokk yi ñoo ngi toog lu war di jégalu yàlla bu baax di jégalu yàlla ñëpp di baalu yàlla di baalu yàlla ñëpp di tuubal yàlla bu baax a baax a baax a baax ah waaw incha allahu di sàkku yërmandeem ak ñi gërëm suñ si boolee ngërëm moom di ko wanag bu baax ne ko moom rek a fi nekk yàlla yow rek a fi nekk yow yaa yàlla yow rek yaay buur yow rek yaay borom doole coone bari waaye ñi ngi yaakaar ñëpp suñu ñëwee ba sukk seen kanam wala ñu woolee ci suñu téléphone baa ñu jooy ci seen kanam suñu tournée duñu def pour ci yow takat li ñuy doyee doyee yëpp fu mu toll yaa ngi suturaal ah yàlla yow xam nga xew gaa yi xamuñu ne waaye yow xam nga de ay signes yi ñuy nëbb soo ko waroon jaam yow yàlla xam nga ni kenn dootuñu jox loxo yàlla kenn dootuñu faale kenn dootuñu ñaanloo kenn dootuñu tiitaloo kenn dootuñu yaakaar. waaye yow ngay tattaar rek di bëru sukuram laaj di dee ci lii rek di mottali suy demande ak ndigal ni misturaale ci àdduna ba kenn xamul suñu day yàlla misturaale fa àllaaxira say Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu dimbali yàlla boo ñu boole kenn yàlla ñu téye sa ñun dañoo lay jox suñu bopp ñun dañoo ngi fukk di jébbal fu ñu toll di lépp ndax xam nañ ni fu ñu mënti lii ci yow la ñuy dellu si kon ñoo ngi dellu si waat ci lii ci yow di toroxlu waat ci sa kanam di la nag nga julli ñu Seydina Muhammad mi nga xam ne ni yow ci biir mande yaa ubbi suñuy xool def ko ci biir xam nañ ni suñu yitte am na lu ñu xam-xam te mënuñu loolu am na ñu yëpp alal te mënuñu loolu am na ñu yëpp doole mënuñoo wax Muhammadu Rasulullah yow yàlla nga woyofal ko lool ba mujj sax mu mel lu familier la te fekk du familier yaa ko yërmande yaa ko defee noonu muy ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaan lu julli ñu Seydina Muhammad li nga waxoon yëpp def na ko li nga waxoon yëpp def li nga yónni woon indi la di ko ñun kenn ñoo doyee mu waroon taxaw yëpp taxawul ko rek maanaam na tëj sallallahu alayhi wa sallam la mu war a sonn sonn na ko lañ ko war a toroxal toroxal nañ ko lañ ko war a jiñ jiñ ndox ak mu jël ko nangu ko ngir mottalee ko sa mission ngir mottalee ko kaddu ngir mottalee ko yónent bi nga xam ne moom ko yónni yàlla te ba dëggu boobu ak wér boobu moo tax lii ci fële di naaw di yor di walagaan ba egsi fii ci Afrique ba egsi fii ci Sénégal ba egsi fii ci Thiès këri kaw taati kaw yàlla nañu fal yàlla fay sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammadin yàlla yàlla fay sayyidina Muhammad ay su yore bi ñëwul woon lépp ñaaw wallaahi yore bi su ñëwul rek animal ngay doon insaaniya mooy ki may liggéey yooyu biir moom mooy def ci jàmm ñëwul woon rek dara lu baax yal nañu ci yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam fayal ñu saxaabam yëpp fayal ñu nag sunu <laughs> bala ngaa wax sax ñu fi tëdd xam na li kenn nag muy dëgg ci xam na li dijaal yi ah <laughs> gars yi xam nañ ko de sëñ la Cheikh la sëñ la Cheikh la yegg dama ne dama ne mbokk yi Seydina Cheikh Ahmed Tidiane la ñun Cheikh Tidiane la ñu wax baal ñun Seydina Cheikh la ñu wax. alhamdulilah. maa ngi ñëw mbay wallahi maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi. mbay bu yàq mbay mbay mbay tuuti balaa kay. jërëjëf ñoo ngi ñëw. amul loolu yëpp te dina ci xamal ci jaay damay wax ne. kontaan loolu te dina ci ñëw léegi. waaw xoolal ci dina ci xel yi moom rek. soo ko jublu rek xool yi ci sedd buy xagul ba ah xam nga lu tax parce que moo gën a jege ngeen ci mbir yëpp point waaw. Ah, am na gis laaj naa ko nee naa ko gars yi nee nañ gis. yeneen bi moo gën a gis yoonu Cheikh Tidiane mu ne waaw dëgg la de maa ko ah nu mu ne yeneen bi dee leen Cheikh bi wala mu ne ma ginaar du boobee nenam ndax di nga gis nen ya man ko mu toll ci ya man ma def soo ko dàqul di nga gis ya man ko déedéet mu ne ma yeneen bi bu dee nen jaune bi bëtt bi mooy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane loolu moo tax seen yi soo nekkee ci bul bul sikki sàkk yaa ngi ci xolu Seydina Mouhamed faut que ça soit très clair c'est bien loolu la ñu dugal du man mais du yow du waa Fass du waa Aydoumadi du waa Makka du waa Madina la ko def. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم min jeex na xam nga mbokk yi xatta ni dul Tijaan ni ngeen bëgg Cheikh na Ahmed Tijaan yi daa dana ma laaj lu tax ni tey pour la ma ne ñu ñëpp bëgg Cheikh ñëpp tout le monde zahir bala ngaa dee mu leer kenn du bëgg Cheikh na Ahmad At-Tijani lu dul bala ngaa dee nga ni ko wëri bëgg rek laa wax de jëloo wér de doo muqaddam doo xalifa mënoo sa translation nga bëgg sit ni Cheikh su su ni sit su ni Cheikh jàng ni Chérif kay Chérif kan sa xolo koy wax ku bëgg Seydina Cheikh bala ngaa doon di wëliyu waaw loolu jarul ñëpp bëgg Cheikh ah ah kay des na beneen ah jox ko ay ma ko fi jege na nga koy سيحنا أحفادنا أكوابنا في جامنا شيخ المشايخ شيخنا أستاذنا أسواقنا في جامنا جل إله لو كنت في بال شيخنا ومتقا ووكيلا laa dem ci ñaareel bi dañ la seet suñu duggee li ñu bëgg a waxtaane dañ ko waxtaane waaw waaw moo yëngal gaa yi waaye moo yëngal gaa yi gaa yi moom lañ bëgg te moo jar bëgg nag moo jar bëgg beneen mbir ñi tax ñëpp war a bëgg siif na cher ñëpp tout le monde mbokk mi est ce que xam nga ni nit lu muy wut ngëm yàlla moo ci ëpp doole ngëm la foi ngëm ngëm yàlla al iman te est-ce que xam nga ni sa ngëm yàlla moo ngi màggee di wàññeekoo ci sa cofeel ci sayyiduna Muhammad ni mu toll est-ce que xam nga ni sa cofeel ci sayyiduna Muhammad mooy yóbbu sa ngëm yàlla ndax cofeel bi c'est en fonction cofeel bi mathématicien yi laay waxal na cofeel bi sa ngëm yàlla ah dañ ko lal ma ne sa ngëm yàlla c'est en fonction ci sa cofee ci Sayyidina Muhammad Pape soo bëggee xam sa ngëm yàlla nu mu toll peesee sa cofee ci yonent bi fu mu toll nga ko cofee ci yonent bi égal ngëm yàlla te cofee ci yonent bi mooy tax nga mën a topp yonent bi déglu yéen baax yi may wax cofee bi mooy mën a nga topp yonent bi parce que sopp yonent bi mooy topp yonent du la nen am na yeneen nag ay critères explication nii la ak naan mais en résumé sopp mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa ngëm ngi en fonction ci sa sopp yonent bi ak sa topp yonent bi gi mooy tax nga nangoo jaamu yàlla ndax imaamul Buxayri radiyallahu anhu wax na ko mu ne ida xallat alhidayatu qalban nashatat alibadata alacdaau mu ne yàlla su bëggee dimbali ak jaamam def ci moom yërmande day ubbi xolam def ci leer def ci njub su ko defee nee na cër yi nooy ci jaam yàlla jub fa jàpp la yomb mën ngaa toog fii jeex ba deux heures du matin di jox laa ilaha illallah du la perturbé du la déranger day yomb ci yow nga gis koo xamante ni quatre réveils lay wut quatre réveils quatre tëdd dix wut quatre réveils te ci wet gi wax tam ne ko na wax nijaay ne ko ne ko wax ne micro jàkka ji nañ ko jubale ci biir néegam yëpp yu réveil yëpp sonné ndoo tantam ñëw ko euh, ginaari sap lu nekk duma la duma nga gis koo xamante ni day tëdd trois heures du matin fajar parce que yàlla jël topp topp njub tabbal ko ci xolam mu wàcc ci ay cëram cër yam nooy ci jaam yàlla ci yàlla boole sunu mag sëñ Abdou Razak bismillah yegg si nii ci kanam jërëjëf Ndiaga waaw Seydina Muhammad waaw léegi ma ne kon li gën solo ci ñett yi ma mooy jaamu yàlla bi parce jaamu yàlla bi mooy indi jege yàlla bi te jege yàlla du jege yàlla mais jege yàlla mooy jege yërmande yàlla mooy jege yàlla laysa kamithlihi shay'un parce que jege di ko xore mm-hmm. jege yàlla mooy jege yërmande yàlla yërmande yàlla dafa yàgg ba am doo ko jege jege yàlla kay foog ñu def ko bu baax kon am na ay ñett yu ñu ma tudd léegi nag bi ñu gën a am solo mooy sopp Seydina Muhammad parce que sopp bi mooy indi topp topp gi mooy indi ngëm gi ngëm gi mooy indi jaamu gi jaamu gi mooy indi jege gi jege gi mooy indi yërmande gi te ñun ñëpp yërmande yàlla dañu bëgg yàlla wax leen ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alayhi wa sallam kon yërmande dañu kan ci yàlla waaye léegi nag laaj ngeen man lan moo tax ma ne leen ñëpp war a bëgg Cheikh Tidiane xamul nga parce que yoon woo gis ci àdduna am na raccourci maa bëggoon léegi ñu ne dañoo soxla million trente trois wala des millions tuuti na cent millions dañ naan seen siise ak seen abdou seen seen abdou daal de kii daal de noonu la ñuy jëndee ñu am deux cent millions. dañuy ànd ak lañu wax te ñoom ah ñoom dañoo ay nappus yu gaaw dana la fi bàyyi def mais raccourci am na mais mbokk yi tey jii dinaa leen jox raccourci bu gaaw gis nga raccourci bi gën a gaaw ci soppi yeneen yi mooy soppi Cheikh Ahmed Tidiane billahi ah non la ñu mais ku am jaune jaune jaune nen xam nga ne passé nga kukii ba passé nga blanc ba mais yaa ngi def xolu nen ba ku àgg ci Cheikh rek yaa ngi ci biir Sayyidina Muhammad moo tax ñëpp war a dugg Cheikh ku dugg Cheikh bëgg Yonent bi ku bëgg Yonent bi topp Yonent bi ku topp Yonent bi sa ngëm yàlla yokk dëgër ku sa gëm yàlla dëgër sa jaamu yàlla yokk lool ku sa jaamu yàlla sax te wér te sell nga am jege yàlla ku jege yàlla am yërmande yàlla suñu ñëpp yërmande yàlla lañ bëgg comme ñëpp lañ bëgg Seydina Cheikh Ahmed Tidiane waaw yaa ngi Seydina Cheikh dafa bëri teraanga turam bi rek doo koy tudd sax da ngeen cër ci yàlla Cheikh Tidiane rek doo koy da ngeen cër ci yàlla waaw Seydina Cheikh Tidiane gën a ñu bindal la mille deux cent quatre-vingt-six salaatu faatiha ñu nangu. donc ci côté rajo Jalla Lamou nag moom xam nga li mu ci lii rek nga am mille deux cent quatre-vingt-six salaatu faatiha. yooyu ay sëriñ sëriñ moo ko moom sëriñ bi sëriñ gëneel la say xarit lépp ay xéewal la ay ngëneel la ay dem àjjana la moo tax ñun lëkkaloo ba muy àjjana yaa ngi jàll jàppale léegi dina wax nag sallallahu alayhi wa sallam yëpp yaa ngoo ñoo yees yeesal ñoo yeesal bu baax nag ñoo yeesal bu baax suñu jokk ci Alaaji Ahmad Baro Alaaji Ahmad Baro radiyallahu anhu wuli yoo ñu yàlla woon de démb maa ngi koy wax ca sànq ñoom Moussa Cissé ñu fekk nañ ko man leen yonent bi dafa wax ne luhumul awliyaa masmuumatun mu ne yàpp nit yàlla yi dafa am poisson le poisson baatin la sax waaye day dem ba nekk zaahir ba nga xamante ni soo leen soo leen jegee ko yàq ci saxaar ma nettali ci jëm ñaari mbir benn bi alaaj Muhammad la benn bi maam alxaaji Ahmad Baro pour wane ni ay wuliir bari na ci réew mi ñu la ah kooku baax la kooku baax la la lay ah kooku baax la ah kooku baax la ah suñu baax la bokk waaye alaaj Muhammad Ndieguene boo ko tuddee ñu ne la kooku wuliir pire la loolu la lay wax de alaaj Ahmad Baro ñu ne wuliir pire la wuliir la ñu yor loolu nag du luy for dëgg la pour wan lay jaay ba xadis yéen ci boobu bii am na benn tabaski bi imam doon jiite góor gi xëy ñu defar ko ba muy waaj a jënd ma gi def ay picc ay picc boobu sax seen gisee nii day daal di defal na ci calendrier photo boobu. yéen ñëw ñu ci yooyu man ko ma yow yooyu moom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ma teg mu ne ma ah da ngay ñàkk jom rek de nekkuma ci marché de parce que yàlla ñu ko woon woon yow mënul ñu ñëw rek naan ci tere ji te dem dafa ñëw ci ci rek daal di ree sama xel dem ca bàyyam ala jaxmal baro bu mag moo nekkoon foofu daanaka nee nañ dafa demoon ba toll ñu autorisé ci ci rëy commune nga nekk fa nekk buur ca kër ga toog ba càgg rek xel ma xaw ma lan moo ci dugg rek mooy day cof ne ko jubbeen cof daal di sett dee cof di indil ay misaalu zahir suñ duggoon ci baatin gi ngeen dégg parce que ñoom am nañ yeneen histoire yoo xamante ni wàllu baatin la borom nag waat borom kii baat ñoom ñii mag ñi xam na li may wax yàq soo cofee ci baatin rek yàq bi dal parce que lekk poison te poison pur poison pur day nekk ci ñam mu neex an summa fi desami noonu la ko imam Busiri waxee poison pur dañ koy def ci li nit ki bëgg di ko bëgg suuf la nga jël ko dëbb sa poison bu bëri boole coog ay verre dëbb ba mu nekk sunguf nga boole ci biir tool su ko tiimee daal di sama liggéey mbay yow fekk yàqu na waaw ah, dañu ne dafa bëgg euh, loolu ñuy jaar biir daal poison nag moom sax jox nga lekk nag bu sant yàlla fekk yàqu na da ngay rongé loolu muy wëli soo koy tooñ wala ngay wax ci moom lu bon wala nga koy diina day neex lool soo defee examen am loo dugg mu baax hmm, xéwal yu bari ko xam nga da ngay commencé naan ah pourtant affaire yi ni xaaral ma daggaat bu baax xaaral ma jégaat ndax dafa mel ni jégaat bi am na solo fekk ni yow yaa ngi lekk poison xam nga am na ñu bari ñoo ngi dox ni dañuy jëloon jëloon rek nit yu baax ñi suñu ni xam ni duñu sax jullit bay nekk taalibe Cheikh parce que lekk nit ñi yàqu nit yàlla bu ñu empoisonné xoolal picc yi boobu la ñuy doo xam lu leen dal ah fitna rek te tuuti mooy wax ne mbir mi niñ koy doon yëpp noonu mbir mi yëpp mooy tëdd nelaw nga tëdd waxoo kenn lu bon defoo kenn lu bon kooku mooy ku baax. waaye boo xamante ni loo dégg nga wax sax ku wax sax nga yaakaar ci yow lay ndax koo toll doo wax lu baax doo def lu baax ku dox ñu bu baax dana nit juum na moom it juum na kon nañ góorgóorlu bu baax ci nit yàlla yi wattu leen bu baax ñoom ñëpp waaw ah, wax naa xale yi man leen di déglu Cheikh Ahmed Tidiane daf ñoo yar ba waxuma la sax nit yàlla waaye ñun dañuy respecté nit ba respecté animal ba leen fi dee garab sëñ na jeex sax soo rombee garab amoon soxla du ko xool du ko bu ko daggee jeex nee na bu ko dagg soo ko daggee mais xam nga bi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar xoolal sëñ na jeex bi muy waxee ku dem ba respecté garab di nga dingat nit non ñun ci philosophie boobu c'est philosophie de l'amour universel de de l'amour humain moom la ñu seetal Cheikh Ahmed Tidiane yéen yàlla na ci yàlla taxaw comme ni nga defee sunu aada mooy li ñu yëkkatee kàddu wala ñu wax dara wax ak yàlla jëlee ci yeneen ci soo ko wax jaay waaye nag yaakaar naa jaay ñi ko fi ñu siy defee moo ma jàngal doo ci dugg. parce que suñu xale bi wax na ko ba mat te duñu waxee ñu rafetluwaat te suñu gisee biñ ko joxee mënu naa jëlaat waaye nee na nañ ko bàyyi ba ci conclusion loolu am na lu muy jàngale loolu mooy jàngale ci vivu sujet bi ndax jàng yi dégg nañ sujet bi intéressé na leen ñoo ngi ñëw di dugg si sujet bi lan la woon l'islam et la femme soxna Aminata Dia un exemple de pureté mu ngo mu mel nii dégg nañ ci ñaar bu njëkk bi mooy l'islam deuxième bi mooy la femme xam nga intitulé bi soo ko déggee di nga gis ni waxuñu un islam et une femme dañoo l'islam loolu taarif lañ l'islam y a un article bu nekk ci kanam mooy L apostrophe et la l'islam est là kon l'islam bi ñuy wax xam nañ ko la femme bi ñuy wax tamit nañ ko su nekkul xam nañ ko dañ naan une mu nekk waaye bii de génn si la femme su ma defee tey waxtaan bi dañ koy wàcce bu baax incha allah su ko defee ñëpp mën cee tibbee jëriñoo ci te incha allah du gudd ndax dañ koy condensé ba ku ci nekk mën cee jëlee ay njëriñam ñaanu ñaar dimbali bu bi mooy al islam l'islam su ko defee dinañ jéem expliquer lan mooy l'islam waaye li ñu alaji Muhammad Ndieguene waxoon jaarale woon ko ci suñu bàyyi duñ ko wàcc maam laa ji nee foo leen dem wax leen yàlla nee na yonent bi nee loolu <laughs> la waxoon jaay ba ñu dem te jamono ji tànn loolu ñu amoon daal lu bari ñu amoon lu bari loolu lu ñu war a wax comme tey jii am na lu bëri lu ñu war a wax waaye maam laa ji nee na ñu wax yàlla na dinañ ci fi nee na l'islam borom bi tabaraka wa taala yéen ñëpp dégg ngeen nit lu mu ñàkk ñàkk jàng dégg nga ñu ne inna diina inda allahi al islam kon foo mën a jëlee exemple exemple yàlla moo gën wax yoo mën a jël waxu yàlla boobu bëri comme ni ma ko yàlla moom la jëlee taayee bi ñuy wax inna diina inda allahi lislam allah inna inna addiina inna addiina inda allah inda allah ñu ne ko waaw lu xew mu ne al islaamu الدار اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام yeneen exemple la waaye ñaari aay yooyu yaakaar naa doy yàlla nee na inna sunu yi ñuy jàng grammaire na ni inna du ko du introduire day wane ni kii wax li ñuy wax ñor inna mooy ci français certes nit yi wax ak yow ne la certes je woote ko dañu mel ni siixatu mubaaraqa moom la ñuy wax forme intensive waaw wa mazzaqnaahum kulla mumazzaqin boobu yàlla di wax dañ leen a daggate daggatoo bu daggatoo loolu la la waxee dana leen moxoño moxoñoo bu moxoñoo wa qattalnaahum taqdiilan rey nañ ko ba noppi fegal ko saam ko tong-tong ko <laughs> pour ngeen dégg inna loolu lay fàttali mais moo tax yàlla bi bi bi mbiram mu am solo bi jotee bu mu mu bëgg koo wax mais dana inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi mu soog a wax li ko tax a jóg mooy yaa ayyuha alladina amanu sallu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi moom inna diina inda allahi al-islam kon inna bi leer ak diin sunu mbokk mi ibnu arabi muhammad ibnu arabi ibnu saalih borom bughyatul mustafid nee na diin ak diin le mot diin nee na diine mooy plurielu jikko yu baax yëpp mooy jikko yu baax yëpp moo tax yonent bi yàlla ne ko innaka la ala xuluqin azim mu ne al axlaaq al azima yépp soo ko dajalee soo ko dajalee def ko ci benn mbuus mbuus moom moom moo tudd diine di koy jël yëpp soo ko dajalee def ko ci benn mbuus mbuus moom moo tudd diine moom lu ñaaw rek du lislaam mooy li ñuy tax yëpp bokkuñ ci déet bokkuñ ci parce que définition bii moo tax ñu bàyyi sax diine mënoon nañ ci dugg de mënoon nañ ci dugg am na yu bëri yu ñu ci bàyyi ñu dem ci indallahi kooku moo ma ci tax moo ma tax a jóg loolu moo ma tax a wax loo nag. yàlla allah la ilaha illallah mooy loolu lu muy signifié yàlla mi toog ba mu toog daan ne diine fa yàlla mooy bii diine fa moom mooy bii loolu lu muy signifié mooy wane ne am na yeneen diine am na yëpp mooy wane ne am na di yeneen diine yu ñuy askanale yàlla yàlla nag nee na su leen neexee ngeen def lu leen neex askanal leen ma woote leen wax leen ni maa wax li wax leen ni maa def li waaye man man yàlla inna diina inda allah wala inna diina indi man yàlla fa man yàlla al islaam moo tax charte ba sooga ñëw ci ginnaaw inna diina inda allahi islam bii su ñëwuloon charte bi du mën a ñëw lan mooy charte bi wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa innahu fil aakhirati min al-khasirin yàlla ne loo mën di def ci adduna loo mën di def ci lu baax te waxoo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah l'islam di ko diine kaaba gi di ko jubluwaay alquran di sa téere Muhammad di fa di fa yonent yàlla nee na bi yowmal qiyaama dama koy def li ñuy wax habaa'an mansuura pënd lay doon moo yàlla yàlla nangul loolu rek am solo yàlla nañu allahu tabaraka wa taala nangul yaay sidna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sëñ Alaaji Moodu nit yàlla jërëjëf muy suñu mu nii sunu xarit suñu doon bàyyi lépp dëgg yàlla moom lay asalaamaaleykum sëñ na ñu ngi toog toog jërëjëf ah ñooñu teranga la suñu bere bi teranga incha allah Vale. ana Mbaye Fall boobu tam boo seetal kii seetal kii wala ñu ci seetal dawal gàpp mooy jàng ma ko dama ne aay bii su ñëwul woon boo man yàgg kat su ma du ma la ñëw aay bii moo indi bii moom yàlla mooy firi bu mag bi législateur bi bi mooy allahu jaba tabaraka wa taala jalla wa ala mu nga kon leer nañu nañu ne benn diine moo moom la ñu reconnaître fee mooy al islam ci reconnaître boobu yàlla reconnaître diine boobu di al islam ci la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkee benn yonent bi yàlla reconnaître ñëpp yonent lañ ñu ngi tudd ci yonent yi waaye su Muhammad ne asalaamaaleykum beneen yonent amatul noonu lay wàccee ba ci malaayika xamul seen wala ya'lamu junuuda rabbika illaa hu xamul malaayika yi nan lu toll mais malaayika yi su la neexee nga ne amuñu kenn rek a ci am mooy Seydina Jibril benn téere moo ci am mooy alquranul karim xibla yi li ñuy bëri bëri yëpp benn xibla moo ci am mooy makkatul mukarrama kaabatullahi musharrafa dégg nga saxaaba yi li ñuy bëri bëri yëpp saxaaba yonent yi ñoom ñoom ñooy saxaaba nit ñu baax ñi li ñuy bëri bëri yëpp nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñu baax la ñoom da koy toppee di ko toppee di ko toppee ba ci wëlu yi wëlu yi benn jam waaw loolu la yàlla dogal de ñi gis ñu baax na waaye benn ca mooy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ah waa ñu ne suñ ko waxee dee ma ne ko dinaa ko wax de xam nga dafa naa dee wala du ma dee Seydina Cheikh ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى واحمد تجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى واحمد تجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى وأحمد الشجاني adduna bi dund gii oustaz Mabir bu ci am sikki sàkka soo neexee nga boole ci billaahi soo neexee nga boole ci wallaahi soo neexee nga boole tallaahi ñett moo am ñett ñett rek yàlla yonent bi cheikh ilaahiyatu moo am yàlla bokk ko wila nubu wadu ma du topp yonent bi bopp ko kenn wilaayatoo topp sidna Cheikh Ahmad Tidiane bopp ko kenn du man de du suñu ab du du suñu siise du yéen ñii du yàlla la sidna Cheikh laaj nañ ko gis ne ko mais yow cër yi la yàlla jox yëpp yàlla xanaa mënul mënul jël benn wala jox ko cër bu bi nga am Cheikh na leen ah kay inna allaha ala kulli shay'in qadiru inna allaha yafalu ma yashaa'u lu ko neex mu def waaye mu ne leen ndax yàlla mënta yónni beneen yonent bëggul sayyidina Muhammad ñu ne ko ah, ah kay mooy ndax dina ko def ñu ne ko déet ñu ne ñu ñu ne mu ne leen lu tax ñu ne ko parce que yàlla bëgg ko seen jeex nañu yàlla su ko neexoon yónni beneen yonent bu ëpp yonent bi ci ëpp ko maqaama ëpp ko wilaay ëpp ko xam-xam ëpp ko lépp waaye yàlla bëgg ko nangu ko alal Mouhamad Ndieguène ñu laaj ko fii mu ne bu leen ci yàlla ku yonent bi loolu da leen di sonal da leen di réeral xam nga lan la ndax yàlla mënta rey jilleem jaaxaanal ko ñu ne ko ah kay ñu ne ko waaw mu ne ndax dina am ñu ne ko déedéet mu ne waaw lu tax ñu ne ko daa am boos mu ne yàlla cër ba mu def ci ndo ndoddu yonent bi moo tax beneen yonent dootul dootul topp ci ginnaawam jël ba mu def ci loolu Cheikh Ahmed Tidiane moo tax beneen wëy doo topp ci ginnaawam waaw mais mais sax loolu sax mais loolu dafa sax am nekkul tax mais ñoom mënuñu ko dab wala mais mënuñu ko xamul tax Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi dafa nekk ci barsaxiya waaw doo leen dégg gars bi ñuy wax naan barsaxul barsaxul maxtuum nga yooyu barsax lan mooy xam nga lu may bëri sax mooy fii de Cheikh dépassé na wilaayatu te àggul ni ñu mu wëlu naan ba wilaayatu yëpp te mën nga àgg ci nu mu wëtu loolu moo tax waa jàpp ba ba ba ba léeg-léeg jàppee mu ne eh bàyyi leen coow li loolu la rasulullah kaana Cheikh Tidiane bon jeex na bu leen ñu sonal seetlu Cheikh moom ci barsaxiya ah! sallallahu alayhi wa waaye Baye Cheikh a ngi tagg Sidna Cheikh Ahmed Tijaani nee na moo ngi woy ki nga xam ne maama moo gën mbindeef yëpp waaye kooku muy wax Sidna Cheikh Ahmed Tijaani mooy sàngu nit yàlla yëpp. am na ay sëñ bi nag jot na nag naan duñ ko wax ak ay dafa xii nag cere ji am na suukar waaw sa gars yi di di jot réew mi ah yow jërëjëf am suuf ñoom ñoo ci def suuf mais sëñ bi say njaboot jox li ñu mëkk on a couvert bi benn jotaay ma ne faa yi nañ génne këru yi ñu joxe ko waaye jox naan tax Fatia ah Salat Fatia sa Latif bi ja Latif rek jàppale na waaye waaye yëpp na ci Latif rek cent vingt neuf baax na te kat te kat xoolal xoolal xoolal xoolal Pape Pape gis nga yeneen boo yi bokk ci yeneen yoon yi suñu ñëwee dañ leen di fëgg ay cent millions yi jox leen ñu jox leen suñu secret yi ñoom na li may am baax léeg-léeg nga dem ci koo xamante ne su ubbee kat koom da ngay tiit xaalis la li nga wax te ñun dañu ko gis lu ne jot na nag te ci lii commencé nañu waxtaanee bari fan. wax ci li li nga li nga li sa yëf wax say njaboot pour ñu xam li ñu yor mais lu ci nekk ñu bëgg a toog ay day xiinal du tawat xam dafay kii xool leen nag day doog kii te du du ñu lekk seen cere du xiinul ñu lekk seen cere. dañuy ñëw sa buntu kër jël micro yi teg caa di xiinal di tawal sa biir sa biir kër fekk sa taaw ci buqati yóbbu doo ci mën dara fekk sa doom jël yóbbu doo ci mën dara. loolu dara suñu bët la jàpp na li affaire bi mooy dem ci maanaam ma toog jël nii di kii non non non loolu tariqa bi dépassé na loolu tariqa bi da ngay dem jëm maanaam ne tibb fa ay leer dundee ko ci biir kër gi ci mbedd mi ak ci àdduna bi ok pour ñu wax ko yéen li ngeen am mais xar yéen yéen li ngeen am du caaxaan du caaxaan yéen ci gën a jege yéen ci àdduna moom ngeen am. mooy sidna Cheikh Ahmed Tidiane su duggee ci ngëneel yi duñu bàyyi duñu bàyyi ko defee nit ci góorgóorlu bu baax buñ koy ragal buñ koy ragal nañ ko wax ba ñëpp xam li ñu yor bañ ko bañ koy waaw sëñ Abdou jërëjëf kon ñu dellu ñoo ñoo moon jeex indi yàlla inna diina inda inda allah inda allah loolu moo ma tax ma ne loolu mooy waxtaan bi inda allah mooy reconnaître bi yàlla reconnaître moo tax ma ne soo jàngee jawharatul kamal xam ni il y a des vérités mais il y a des vérités fausses et des vérités vraies l'islam c'est une vérité vraie Seydina Mohamed c'est une vérité véritable waaw jàngal allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati almutahaqiqati alhaitati bi markazi alfuhumi wal maani wa nuri alakwani almutakawinati laadami yi yéen a ko waxoon loolu loolu wax ne ne laadami yi saahibi alhaqi waaw li ngeen ci yokk mooy yëgi arrabbani rabbani du saahibi alhaq bi de ar-rabbaani dëgg li nga xamante ni mooy dëgg fa yàlla. rabbi bi laa ilaaha illallah xina rada wa kullu man yashaaw. هب لنا جميعا ما رمناه في حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبيبي لا إله إلا الله حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah. moom laa jéego koy jaajëf jaajëf moom laa jéego jërëjëf yàlla yàlla may la kon saaxibil xaqi ar rabbaani rabbaani gi moo tax yonent bi di rasulul xaqi loolu moo tax l'islam di diinul xaqi loolu moo tax alquran di kitaabul xaqi loolu moo tax makkatul mukarrama kaaba ga di kaabatul xaqi wala kiblatul xaqi ba lépp lépp luy dëgg ci arrabbaani googee ca la amee arrabbaani dama ne ñi yor xaq saaxibul xaq yi bari nañ waaye rabbaani moo moo moom moo amul ndax benn la mooy sallallahu alayhi wa sallam mooy andi yéen reconnaître fi yàlla reconnaître yonent bi loolu moo tax l'islam di diine dëgg inda allahi inna diina inda allahi al-islam l'islam nag pratique la pratique la sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha moo ñu jàngal li yonent bi jàngalee l'islam mooy nga seede ne am benn buur bu dul yàlla julli ah, seede ne sayyidina Muhammad yàlla ko yónni julli ci juróom ah woor génn alaka ak aji màkk mooy islam mooy ponk yi moo al islam nag soo ko bëggee xam ci wàllu concept da ngay ni l'islam c'est une religion de synthèse il y toujours ci plan dialectique lu la thèse l'antithèse et la senteer senteer du nag diine yi ñu duwoon mooy islam masihiya ak yahudiya ñii li leen li li leen spécifié mooy spiritualité bu fort mooy sunu ñii li leen li leen di li leen mooy matérialisme bu fort te loolu suñu duggoon ci exemple di ngeen xam bu baax yi ma bëgg a wax président Insa nee na suñ la mbéjee ci euh, euh, euh, leku ndeyjoor mais tàllalal sa mbé leku kooku spiritualité boobu la kooku mooy sunu muy spiritualité ruuxaan yi biir la xoolal suñu mbokk yi dañuy ñëw ci àll boo xamante ne amul dara dara amu ko xeer kese ñu jël seen i bomb toj montagne yi balaa juróomi ak foofu mel ni dëkk bu am téeméeri at la ci infrastructure ci développement xoolal mbay dañuy ñëw léegi ci àll boo xamante ne amul dara ñu def fa loo même goutte goutte bi ñoom ñoo ko génnee goutte goutte bi nga xamante ne Sénégal ñëpp ñoo ngi def ak leneen xoolal soo demee Amérique ñoo moom Hollywood Hollywood mooy foofu la ñuy produire film cinéma yi gën a mag ci ñoo moom chaîne télévision yi gën a mag CNN ak yenn yenn topp yëpp ñoo moom compagnie pétrolière ñoo moom World Trade Center ak banque yi topp yëpp kon que ñoo moom àdduna ci wàllu matériel mbokku Pape day taxaw rek def nii nit ñi daanu di xam ñi di dee kooku spiritualité spiritualité léegi nag spiritualité bu ëpp baaxul waaye matérialisme bu ëpp ndax ñaar yooyu moom la yàlla con con doomu aadama mooy ar ruux wal madda te ruuxa madde yëpp ku ci nekk dafa war a am madira bu mu war a dox ci nit ki ngir nit nit ki mën a am li ñuy wax tuma nii na mooy équilibre équilibre bi nga xamante ni moo koy may li ñuy wax irtifaaxu ruuxi mooy élévation spirituelle l'islam rek moo am cette euh, euh, complémentarité entre l'esprit et le corps l'islam moo lay wax ne la jugal jugal nga jug mun la demal dóori waar nga liggéey liggéey ba caat mun la attention taxawal taxawal neel allahu akbar nga julli nga julli ba nag bëgg a dem mën la jël jël sa kurus jéggalu yàlla astaghfirullah allahumma salli la ilaha illallah nga nga bëgg a toog sàcc mun la dee jugal jugal dama toog toog say njaboot dama seet say mbokk dama defi nangam dama defi nangam te loolu mooy àdduna mais ñëpp suñu toogee di guddi mais est-ce que àdduna bi dina dox déedéet mais ñëpp suñu demee liggéey mais àdduna bi dox non non il faut que ñii toog yor kurus yi ñii dem yooyu ci benn yi su ko defee dund gi neex ak bi neex moo tax bi ñu bëggee ah wàllu spiritualité ñu bëgg koo combattre léegi dégg réew ñaan sëriñ si sëriñ mais duñu mais duñu téye seen cours yi toog mais musiba am wax na ko dem ci Saalum ak Mouride man leen duñ defoon grève de wasifa ak na tukki grève de wasifa o jour rek am na grève ñu xëy rek daal ne wasifa amul. ñoom maam ñoom ñëppay démarré ñoom ñëppay démarré pour wan leen ne leen noonu la xëyul dem ca maanaam nu wasifa mais soo paree demal liggéey ci oustaz ah demal dem wuti xam-xam demal defi nangam demal defi nangam loolu moom mooy li nga xamante ni mooy islam mooy diine bi nga xamante ni dafa def la synthèse entre la spiritualité et le matérialisme l'islam terew la nga am kër kër bu baax sol ay deneer terew la nga euh, am oto yu rafet ñoom seen ci dégg nii xaalis sax dañoo bari xaalis ku dem fee fekkoo leen fa rek yaa àndagul c'est ça damay wax gars yi ne leen c'est moom daal moo bari doole Cheikh daal gis nga heure ma ne la dem rek ma ne waxal ci man waaye lii lii lii doy waar suñu tariqa yi dafa bëri tur bokk na ci tur yooyu tariqatu al ibrahimiya al muhammadiya al ahmadiya al hanafiya al ah ak tariqatu shukr ci la bokk tariqatu shukr nag dégg leen mooy ñaari mbir la benn bi mooy li cheikh jëlaat jëlee ko ci imaamul Shaazili mooy lan sol bu am sikkim bu naay sol mbax na mu buy jot trois cent mille am ay jabar yu rafet rafet rafet kër yu rafet lal yu nooy népp cuuraay yu amul fenn ci jamono yu jógee Dubaay nga am lii yëpp nag gis noppi ku dem fii loolu ñëw la ko yàlla xaw gaa yi ñu sol rafet gis ngeen seen seen oto lépp mais ah. bu leen bu leen bu leen jéemal sax nattu ñoo ko fa loolu ñun la ko yàlla xiirale bu njëkk pour nga am jot yàlla da bàyyi sa kawar mu sëq dem ci àll ba di dundee ñax di soli ci di lu nekk ngay dundee ngir am jot yàlla loolu nag moom la yàlla yëngalee seen na ci Ahmad loolu nag bu leen fàtte ni ki ko yàlla njëkk jox mooy imaamu Shaadili waaw. imam Chadri jëkkoon naa jot sax xisbul sayti xisbul magni xisbul baxar yooyu jotoon na ko imam Chadri waaw ci euh, jë jërëb ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nga ah sunu turu turu mag yi Cheikh Ibrahim Habib Cheikh Ahmad Sall Munir yegg nañu Alhaji Mouhamed Ndiéguène Diop eh, yegg nañu yàlla yàlla fay leen ci teewaay bi leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma defee eh, ñun bëri am sucre ba. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. mooy dañuy solo ba rafet. te lu ba pare te lu guddee bu dee pays yi fekkoon ñu fa yaa amagul jeex donc seen na Cheikh Ibrahima yéen kawal li ci des mooy li ci nekk tariqa bi du lu ñuy liggéey yàlla moo la koy xéewale rek waaw boobu tariqa la du liggéey du liggéey rek cëru yàlla la. waaw demal ma ngoog yàlla subhanahu wa taala wax na ne ida jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadxuluuna fan fii diini allah yadxuluuna fii diini llahi nan lañ jógee nan yàlla ne afwaajan kon sayyiduna Muhammad mu ne ko labbayka mu ne ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba fii diini llahi kooku moo ma tax a jóg diinu allah seen maam Alxaaji Muhammad daan na wax ne garab boobu ci àdduna am ngay ak ndox moo koy suuxat moo koy moo koy leqali ba mu des garabu garabu lislaam ñu ne ko garabu lislaam lan moo ko dundal maam mu ne dereetu ay kor inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluun wa yuqtaluun ba aya ba jeex kon yadxuluuna fi diinillahi afwaajan léegi amatul dugg ci lislaam par kenn mais par mbooloo la sëñ Moussa Cissé mooy ànd téeméeri ni ñëw ci Seydina Mouhamed ñu toog ñoom ñëpp ñu bokk waxandoo nashhadu an la ilaha illa allah wa nashhadu annaka rasulullah yeneen junni nit jógee fële yeneen yeneen yeneen noonu la mooy ab waajan par ay mbooloo du afdaadan mais afwaajan ay mbooloo la ñuy doon waaye koo noonu afwaajan googu téel leen ma ko am na lu ci nekk afwaajan foofu lay daanelee afwaajan l'islam bi suñ ko toppee duñu bàyyi waaye yaakaar naa fi ku fi toog xam nga lan mooy l'islam de ci wàllu concept ci wàllu philosophie ak ci wàllu diine leen nañ n'est-ce pas su leerul ma dolli beneen partie waxtaan wi mooy almaratu jigéen jigéen l'islam et la femme la la femme mooy kan la femme mooy mooy kan la femme mooy benn être la être man la déedéet bu leen être wax leen être ci français c'est correct mais philosophiquement bañ naa ne ma lu tax la femme n'est pas un être mais un étant Allah lettre te Allah moo tax un majuscule laa koy bindee mbokk waaw bokk na bindal ma ko minuscule d'accord na sëñ Dieng <laughs> la femme c'est un étang parce que il est c'est un étang qui est voué la perdition à la mort à la fin à la finalité du ñu wër du ñu wër du ñu wër parce ñun ay jullit lañ am nañ pas-pas borom kon question bi du ñu sonn jigéen jigéen la wax lan mooy jigéen ma neen jigéen mindeef la waaw mindeef kan moo bind allah ak am solo nit ñi duñ bàyyi sax dañ koy fàtte toujours wax naa leen neneen gars yi seen tool yi may buuru fii may buuru fee maa am doole nii mais maa bind moom kenn waxu ko. j'ai non amagul moom laa leen wax sax bi ñuy def bi ñuy jàng mën leen ñii buñ ñu sonal ay ñoom Einstein nag ñoom ñoom Hertzog ñoom Marie eh, xaw ma Curie xaw ma lii ñu sonal mën leen dimbali leen ñu noppi leen vous avez découvert mais vous n'avez rien créé le créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala ils ont découvert lan la ñuy wax les les découvertes scientifiques waaye découverte la ñu wax est-ce qu'on peut découvrir quelque chose qui n'est pas qui qui n'existe pas non de ce qui existe waaw loolu di exister lan moo ko exister ku ko fa Allah yàlla mais yàlla xam nga ne Moussa loolu moo tax ma ne ja jigéen moom moo ko waxtaane kooku mbindeef la ci mbindeefu Allahu yi waaw léegi kooku. mënoon nañu mën a xuus ci philosophie bu baax waaye nañ dem gaaw ndax tax taxaw naa yéen ñu laaj ak yàlla yàlla waxuñu ci jigéen yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa kon jigéen am na ku ko yàlla tuddul woon rek am na waaye yàlla tudd na ko nee na min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu charte ba nag sooga ñëw ci suuf mooy inna akramakum inda allahi atqakum léegi jigéen moomu di mindeefu allahu lan mooy mission mission jigéen mooy allahu jalla wa ala ah suñu papa suñu bàyyi si ñam salaam njëge ñetti la yàlla fayal ñu ko guddal fan yu jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam Cheikh Diagne jigéen moomu suñ la laajee mission neen moom mooy usine yàlla ci kaw suuf maa ngi maa ngi dégg su la laajee mission jigéen ci kaw suuf neen mooy usine yàlla usine laa wax mas na am usine yàlla léegi nag nan dellu ci ginnaaw fële nañu ay yéen baax a premier usine yàlla de premier usine yàlla mooy sunu maam Adama mais maam Adama du premier usine yàlla premier usine yàlla mooy innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu lan kun fa yakun kun fa yakun du première usine yàlla première usine yàlla mooy lan bay mooy ida araada araada nam meelu yàlla mooy première usine yàlla kon jigéen dafa bokk ci usine yàlla yii ma tuddoon yow ñëpp muy usine bi nga xamante ni nag mooy moom laa tuddee al masna'ul ma'ruf majhula wala boog dafa nekk ci xaybu ba ñun sunu bët yi mënu koo gis mooy fële maam bi ko di bind na ko bindee woon moom awa fële kun fa yakun fële iradatullahi jalla wa ala fële zatullahi subhanahu wa taala yooyu amuñu fa accès li ñu am accès mooy usine yàlla bii jigéen mooy usine yàlla ci la yàlla di defee production bi mu gën a fonk ci àdduna lan mooy production bi mu gën a fonk ci àdduna wa laqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathiirin mimman khalaqnaa tafdiilan wa faddalnaahum kooku moom moo tax a jóg wa faddalnaahum production bi gën yàlla gën a fonk ci àdduna mooy doomu aadama waaw lan moo tax doomu aadama di production bi yàlla gën a fonk bu leen wër bu leen seet leneen wax leen allahumma salli ala sayyidina muhammadin moom la hmm. sayyidina muhammad loolu moo tax yàlla fonk doomu aadama sallallahu alayhi wa sallam wallahi waaw ah, pourquoi mais jàpp nag nañ demaat ci jëwru jamono man daal tey Cheikh Diagne radiyallahu anhu jël kaman wa nuuri nag waaneel mu te këbu yi ne dim aadami yi waaw moo tax moo xool leen ci gàmm gi ne leen Seydina Mohamed c'est la lumière divine qui a une forme humaine qui a une forme humaine yàlla ko yett wutal ko bopp wutal ko dënn wutal ko tànk akay wutal ko xol mu jël bopp bi def ci lépp luy pensée jël dënn bi def ci lépp luy sentiment jël biir bi def ci lépp luy consommation jël tànk yi def ci lépp luy mouvement te ñeent yooyu mooy àdduna comme ni ñeent yee nekk àdduna mooy ndox ak suuf ak safara ak ngelaw ci am wajbal bi kalam talib nisaaw xaaral mba bàyyi ba mbay di jël bàyyi ba bàyyi ba mbay di gàmm ma ma may ma rek ma àndal maa ngi daane léegi su mbay di di gàmm nga nga kii dimbali ma rek may ma tuuti rek da ngeen may jaxase yéen xale yi dañoo bari ay fem te seen woy yi dafay man damay daaneel ba du ma du suñu laalee damay jaxasoo xam nga li nañ ma may rek après mu mu jël kii ma ne kon jigéen mooy ibnu li nga xam xam nañ ko benn aaya rek lay ab yàlla. wa ida almawudatu suilat bi ay zambin bi ay zambin qutilat yow nag yàlla yàlla nañ leen laaj lu doom ñu doon rendi seen doom yi jigéen avant ñu sax dañ ko doon rendi am na yeneen bonbon yu ci nekk mais duñ ci duñ ci xuusee duñ ci jógee parce que loolu rek thème la al mar'atu qabla al islam kooku rek thème la mais jàpp leen loolu jigéen daan nañ ko rendi Seydina Omar suul na doomam bu jigéen. doy na itam wala suñu bëggee dem ñu ñu dolli bu baax a baax a baax li ñuy laaj mooy jigéen ak l'islam li ñu bëggoo foofu lu simple la mooy jigéen ñëpp war nañoo xam ni ñoom benn diine lañ am waxuma yéen ñii de yéen nitu àjjana yi bi laa wax ñëpp nañ xam ni benn diine mooy diinul mar'ati mooy al islam moo tax bi ma doon euh, participer ci internet bi ñu defee les caricatures du prophète président Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les journalistes danois ou bien le journaliste danois bi ñu ko defee ma bind ne leen danois boobu danois boobu mbokk mi yow danois bi yow danois bi mu ne ma ma ne ko xanaa xamoo ni kooku ngay xas mooy sa est ce que dégg nga waxee la ilaha illa allah ma ne ko ki ngay xas mooy sa yonent yow mooy sa yonent mooy yonent ñi bañ ak ñi nangu ñëpp sallallahu alayhi wa sallam wallahi moom moom moo tax du ëllëg yàlla di lakke moom pour jox ko raison moo tax du ëllëg yàlla dugal aljanna sayyidina Muhammad rek na yonent bi rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon l'islam mooy diine jigéen fi leen l'islam jëlee ba indi leen tey ñu respecté leen fonk leen mais mbokk war ngeen delloo l'islam bu baax ay yéen isinu isinu yàlla yi isinu yàlla yi isinu isinu yàlla allah ak ko foor mais yàlla su ko neexoon góor yàlla ah su ko neexoon liir di di ko jur wala xar di ko jur wala leen di ko jur mais yàlla nee na spécimenu sayyiduna Muhammad jigéen laa bëgg mu koy jur léegi nag <laughs> gars yi yàqal nañu dévaloriser nañu l'usine d'usine usine yàlla boobu dévaloriser nañ ko ñàkkal nañ ko fayda fooy nañ ko xoolal jigéen ñi ku ci sol te say poot génnul yaakaar nga ni sol woo ku ci sol sa jumbux génnul yaakaar nga ni sol woo léegi sax dañuy wut ay sojo tuuti di nag seeni ween pour mu ne bokk waaw ah, xam ngeen may wax <laughs> xam ngeen li muy bu baax a baax ñun lii moo nekk ñuy waxtaan ñun dañoo bokk ci yëf yi kenn ñu rëcc saa yu bëri moo ne léeg-léeg kenn ni ki mën la sëñ bi defal ndànk man xam naa yëgite bàyyi yàmbaa ji du ma nax man mënoo maa nax sëñ mu niir nga mën a nax mais mënu ma nax yi ngay wax yëpp du dara yàmbaa ji la du wér doo tur yàlla jàpp la amooy rab dara jàpp la bàyyi yàmbaa ji xaw naa parce que man xaw naa suñ man dama moo ci pet ne la bàyyi yàmba parce que ñun xam nañu yéen jàpp ni tamit yéen xam ngeen waaye sëñ Mor xam na de yooyu yëpp pour leen imam as nee na juróom-ñaar fukki góor suñu gisee que jumbox doo jur ay waay xoolal saay nekk ci des douze millions de góor <laughs> te léegi RTS dafa def Amérique ak France ak yëpp ah. au moins cent à cent cinquante millions de spectateurs yow xam nga moom yow sa sa xol sa juróomi sa sax duñ juróoli ah mais lu ñu leen ko rek ay mille sax du ñu am c'est terrible ñu ñàkk dañ ko fay def xoolal film yi. am na leneen lu gën a gaaw fi muy doon la ñuy tegal film boo leen gis am lu nekk ca suuf est ce que xam nga film bi lu muy jàngale film bii di la wax ne nii xaw ma au cœur de de la pêche xaw xam nga film boobu lu muy jàngale ngóor jigéen nit ñi bàyyi ci xel bàyyi ci xel waaye ñun loolu dañ koy détecté de ngóor jigéen la ñuy jàngale. te doole loolu ngóor jigéen da ngeen ñu jàngale xool leen ñoom xaw mer bu dox boobu su kii nekkee góor jigéen ba pare kii wér kii nekkaat góor jigéen suñ paree keneen jël te tamit dañuy joxaale ay leçons gis nga saay saay si fan yëpp moo ngi wax ne li muy yëg noonu moo ko ëpp tey bëgg mu exprimer ko. pour wax xale yi ndaw yi africain yi sénégalais yi ne ku ci yëg lu mel noonu exprimer ko mooy demal seet sa morom góor allah seen film bi loolu la de foo nante la ñuy jàngale jigéen ak bëgg alal kase te li ñuy wane daal ci toujours ma wax leen ne xanaa da di fàtte ni loo di seetaan heure boobu par la ah c'est un film film fàtte ngeen loolu te am na ñoo xam ne dañuy dugg ba ci biir di faral kii di faral kee di jam kii di rey kii te fàtte nañu ils sont dans un film fiction la benn saytaay moo toog di xalaat di bind suñu ñu def ko euh, euh, euh, def ko en scène mise en scène ñu joué ko du dëgg c'est faux bàyyi leen di xel soxna yi mais bu leen topp barbarita bu bu leen topp kabides bu leen topp kële xam ngeen yéen yéen koo leen war a wax waaye bàyyi leen ñooñu bàyyi leen BNP bàyyi leen lépp Shakira ah bàyyi White Spice Girl bàyyi leen Destiny's Child mais ñooñu yoruñu ko. ah tey nañu ne man de ni ma bëggee huit nañ son man de ni ma bëgg kii man sama kii mooy sama kii nu mu tuddati Lara Fabienne mënu ma ko muñ allah haram yonent bi nee na ku nekk ki nga bëgg doole nga yéene dëkk ñi bëgg huit ne Lara ñoom ñëpp ñëpp ñoom ak am yéene bokk ngeen dëkk c'est dangereux mais ñii di tamit ñii ñee xam nga yéen dañoo sori parce que ñun am na ci ñoo xamante ne ñee la ñuy roy mais am na ñu nekk fii ñu leen di roy xaw ma Morane xaw ma Moriane xaw ma Mor Mor mukk turam dañu doon biir moom Mor la am Moriane xaw ma Morbiane baaxuñu tas nañ suba ak ngoon am na cooyeen ca wet dëkk Kumba Gawla ngay wëlbati ku fee kee ngay kii léeg-léeg télé bi da ngay toog da ngay yaakaar mais da nga naan ñii mais c'est de la pornographie <coughs> xale yi bu ñëpp la ko ween suufub gisaan ak dugg jukki la mais léegi xoolal weenu neen la ñuy def wax naa leen fii daaw mën leen ween seen ween yooyu ñu dévalorisé déglu leen baax li may seen ween yooyu ñu dévalorisé ñàkkal leen ko fayda ba foo leen doon di ko génne di ko di ko wone di ko lafal muy génn ci côté xam leen ni ween woowu moo nàmbal Seydina Muhammad allah ay xanaa budul dara sax xanaa budul dara xanaa budul dara nga respecté weer yi parce que Seydina Muhammad namp na ci weer allahu akbar waaw ana Cheikh na Tijaani xool leen du ne Cheikh ñëpp ñëpp ne Cheikh te weer la namp ana Abubakar nampul ah kay ana Ousmane ana Aliou ana Seydina Omar ana Talhata ana Zubayr ana Sa'd ana ana Saïd ana Abdourahman ibn Awf ana ana ana Xabbaab ibn al-Arati ana ana Habib ana ana ana ana ba nit yàlla ba ba saxaaba yi yàlla ba ca ñoom imaamu Malik imaamu Shafi'i imaamu Ahmad ibn Hanbal ah imaamu ah. ah imaamu Shaadili imaamu Ghazali ba ci ba ci ngeen gëm Cheikh na Cheikh Ahmed Tijaani Cheikh Abdul Qadir Jilaani nga wàcc ba ci Cheikh Mouhamadul Ghaali Ali Tamasini Sidi Ali Harazimi Mouhamad ibn Arabi ad-Damraari dégg nga Mouhamad ibn al-Misri Seydi Mouhamad al-Haafid Tijaani al-Misri Seydi Mouhamad al-Haafid Tijaani al-Kineedi Alxaaji Ahmad Baro Alxaaji Mouhamad Ndieguène Cheikh Alxaaji Maalik Sëriñ Tuuba Cheikh Alxaaji Omar nit yàlla yooyu yëpp dañoo nàmp ci ween ween woowu leen bëgg a dooxal moo tax ñu bëgg leen a gëmloo ni jigéen ju solu te sa ween jékkul rafetoo dañuy fen du dëgg wallaahi du dëgg jigéen ji mooy carte fa yàlla lu ñu inna diina allah jigéen ji fa yàlla mooy kii muur ay tëram ba nga xamante ni du sayyidina Muhammad ñëwoon tëllu feetu du du abi kon kay ba xaar su yonent bi ñëwoon fii billahi du abi kon arma kon arma ma teg sama yaram muur sama jël pourquoi Seydina Muhammad moo ngi ñëw yonent bi jàll na texee di nga ba faw rusal yàlla mbokk mi rusal yàlla waa doo rus yonent bi waa doo rus Cheikh na Tijaani waa alaja mat boro mi ñu tudd fi ci ginnaaw xanaa doo ko rus waa alaji Mouhamed Ndieguene nag waa yow trois jàkk yii di dem doo leen xanaa dañ bët ci nekkee man jaaxal na la parce que am na ci ñoom sax ba la ñu génn rek dañuy dégg ne asalaamaaleykum ci jàkka ji ñu xam ne paa yaa ngi génn ñu ne wala génn summeeku ba ni set huit presque di war a magari rek tey ñu ko sax dañoo mel ni ñu dox mais denc leen ko de mais xale góor yi jaruñu ko denc leen ko denc leen cër yi mais denc leen yi dégg leen pooj yi dégg leen ko loolu leen yàlla digal yaa ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaai lmuminina yudniina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna su boobaa fala yuzayna leer la mais c'est ça nañu waxante dëgg mais xam ngeen ni ñun li ñu nekkee du jàng loo jaamu yàlla guddi soo xëy suba bul julli fajar wëndi ba soo yëg génn ñi jëndi mburu rek caaba yëpp dem na ñi jëndi mburu rek wax xaw ma ay jàng de jëndi kat mburu suba teel nga gis leen rek sa caaba yëpp li nga wër si la nga wér yëpp dem nga bëgg na di dàqante nag tisbaar jëpp nga julli daje xale yi tàkkusaan ñu jóge école di romb dañ di gis am na ci ñoo xamante ne xale góor yi ñi ci bëri dañoo abonné huit heures ak quinze ak dix huit heures su waxtu yi dem ñu génn taxaw ci bon mbedd mi mel ni kuy wuyu téléphone fekk wuyuñu xale yi dañuy gis di xool ñuy romb suñ bu ngeen groupe bi ba ñu jàll ñu jël beneen groupe bu ngeen waa lii daal la ñun ci ban réew la nekk ban dëkk la nekk ah man ñëw mais dëkk eh xam eh xam ngeen li may wax ah. voilà léegi sax dañuy boole mais bu ñu grand yi ñoo daan rek mais ku ci gis ay ma wóor looy noor fi mu guddi mën a ya nit rek min absaarihim وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ni dem kees ak wàcc leen seen bët yi waaye nekk ci xol bu njëkk bi rek ba kañ teg na doo teg hmm? moo tax seen jéem li xam ne li may soo demee Amérique léegi dafa am benn science bu bees bu fa nekk moom la ñu wax la criminologie ci wàllu la criminologie xam nga lan mooy lan moo lan moo ko tax a jóg ah xam nga lan moo ko tax a jóg mooy jigéen ji duñ ko violé wala ñu agressé am na ñoo xamante ne seen métier mooy ñëw xool soloom xam nga kii ko ne mais dañuy xool num num solo woon ak ban ruq la doon dox suñ fekkee ay weenam nekk ci biti ay kooñam nekk ci biti mu sol yu yibali sol yu set su boobaa duñu war a tëj waa ji dix ans trois ans lañ koy def la part de la victime dans l'infraction juriste yi xam na li may wax kooku muy kii immunologie Amérique léegi dañ koy pratiquer mais waroon nañ ko di pratiquer maa ngi dégg ñu naan ah, eh, ñoo ngi gérer jigéen ñi ñoo ngi nangam waa garab di wax fii waa ci mais ñoom li ñu war a wax du loolu viol bi du dara site pornographie yi nekk site internet yi loolu loolu kese la buggee internet yu bon yi bu buggee pornographie yi chaîne pornographie yi loolu kese la revue pornographie viol yi chaque jour ñu ne viol am na agression am na parce la jeunesse est excitée lan moo excité jeunesse bi jigéen ñi dañoo sexy soo bëggul sax ñu fekkal sa biir sa biir nekk gars yi wax nañu sax léegi nee nañ sax jaratu nga dem fee fi nga naan dem di fay téeméer au moins mille cinq cent fële ci kaw jaratu ko parce que li nga bëgg moo la xale bi bëgg jarul wax sax wax ju bari sax am na kon dinañ góorgóorlu jigéen ñi góorgóorlu leen góorgóorlu leen muur leen seen cëri denc leen ko denc leen seen cëri yiiw leen wàcce leen seen i bët tuub leen ci yàlla dellu ci yàlla loolu moo am solo mais leneen lu leen di wax dañ leen di nax da ngaa jekk ak da ngaa nangam ak di nga tos dëkk beeg ba mu see toll mais yooyu amul solo nemul daal mi ngi ko doon moo xam ñëpp tey di gaare nañu. ay ba mu ci toll loolu la ñuy wax fekk soo gisee goroo koy dàq ah kii yëngu na jaww eh, ji kii bu mu soroo bu gaa yi l non non léeg-léeg ñoom sax ñoo la koy wax nee na defaral ba mu sa tante ji ba mu ci toll mais xool ko moom. kanam ga ras na yàqu na tilim na xeeñ na ñaaw na xorox na ënd na amul dara dara suñ la ko booleeg dix milliards ak ñetti visa ak ñeenti kër ci almadi nga ne ko suur naa mais ku mel noonu ku la góorgóor lu ma ne lay nax maam laaj daan na ko mu ne ñun su la bëggee jëlee ci nga ne xoolal ba mu la jëmee ci la nekk lu la jëmee mais xoolal pesé dafa mu xaarana ba xool xam fa mbir yi fan la toll bu ko defee ndax mën xam nga yéen di daal kon nañ góorgóorlu baax suñ góorgóorlu yàlla dimbali incha allah yàlla ñu yàlla boole ci euh, euh, parti bi nga xamante ni ñooy taxawal toujours di euh, sagal Seydina Muhammad comme kat ne ma comme kat ne ma comme sunu yaay Mariama Mariama al-Azur al-Azra afwan Mariama al-Azra Marie la Vierge xoolal déglu man jël du ma nekk ma jël ay yëpp tari mais benn wax rek moo ma ci nekk xam mbay déglu li si Mariama wax déglu xale yu jigéen ñi ak après ñu wax lu après yéen ngeen wax ngeen wax lu ñu ñu seet li ngeen def yéen xam nga Mariama lan la bi seet naa euh, euh, Jibril ñëw di ko bëgg a may doom lu mu ko wax walam yamsasni basharun allahu akbar walam yamsasni ju <laughs> ngeen li ma def walam yamsasni basharun mu ne ko mais yow nga ne lan doom mu ne ko am ah, te góor musuma teg loxo te mbindeef musuma teg loxo te jigéen musuma teg loxo aca jàngat leen loolu soxna yi xanaa ko gars yi man leen nañu yàlla dimbali rek boole ñoom ñu baax rek xale yi tamit ku ci sëyul tamit fongal ah wala xam ngeen li may xoolee gars yi xale yu góor yi xale yu góor yi jigéen ñoo ngi attaqué jigéen ñi muy yéen la parce que fu fu fu jigéen yàqoo góor ko yàq <laughs> ñii nag dañoo gën a vulnérable aha ah c'est le revers de la médaille fu jigéen yàqoo góor ko yàq walam yamsatnii musuma laal basharun min mbindeef jigéen musuma laal góor musuma laal ate ñun ñii kan moo ñemee waat ate waat leen ñëwal ñem tës ni ba daru xale yu yooyu man de ñema maa waat moom sëñ Mor de ñema waat sëñ Mor du du waat man de du ma waat xam nga beneen maa ngi ñëw bàyyi leen après dinañ ko àggale walam yamsasni basharun musuma laal mindeef mindeef la wax mindeef la wax de waxul góor xam nga ki nanguwul jigéen di la frotter jigéen ji nanguwul jigéen di ko frotter mais am nga ni kooku góor du ko frotter jigéen bi nanguwul summeeku ci kanamu moromi jigéenam solu ci seen kanam xam nga ni du boobu solu ci kanamu góor est-ce que dégg ngeen wax ni walam yamsasni min de musul teg loxoom sama der bii mais ñun affaire bi jàll na mais nañ fexe suñu doom yi ñu wax loolu nañ yar suñu doom yi ñaan yàlla ba ñoom suñu demee ba war a sëy wax ne walam yamsasni basharun waaw affaire bi dañuy wax man leen problème bi ay yoo naan euh, euh, jànq naag vierge naag ndax man leen woo de c'est c'est loin de ça am na ñoo xam ne defuñu ñoo ngi nekk jànq yu ne ling te ñoo gën a bon ñaam jëkkër ah li ñu xam ñaam jëkkër sax xamuñu xaaj ba mais rek xam naa li may wax ay bann yu ne taw lañ toog waaye nag ay jànq lañ loolu dafa sore bokkul dafa sore vertu du loolu vertu ay jikko la ay élévation la ci wàllu ruux am looy bañ wax naa leen ne leen du affaire sax diine yéen jànq bi du affaire diine bu leen bu leen sax affaire mais wax leen ne leen man du ma ko point xam nga góorgóorlu jox loxo mais du la teg loxo sa pooj mais du la jege mais du xalaat di jël loxo gémmiñam di ko teg sa lex te góor ñi ay sàppat lañu góor ñi xale góor tapet lañu dañuy lamb mu weer ñu dem sinon ñu daw suñ la gisee nga am benn caractère bi la xool suñ la xoolee xaw a muñ tuuti nga muuñ ñoom ñu dolli ñu dolli muuñ tuuti nga dee ñu daal di génn bëñ xam nga nga génn bëñ ñu biis la ñu biis ñu bàyyi ba di kanam tuuti daan la nii nii mooy nag sa numéro téléphone ngeen joxante toog commencé naan waxtaan miinante tuuti bis jot wax ngeen waxtaan ba caag rek yii sama non sama nijaay dafa graw man daal mbir mi ñu ko defee def ko def daal ne tappo loolu ñu rek xaxataa yàlla tappaale léegi bu dee konku la nga nooy def eh bu nga nooy ne ko que ça soit la dernière fois dana obligé de son col soo ko daggal ah kooku suñu moom moo la daggal soo amul lool nag nga jox man ma météo jox la ak daggal bu baax ba ñëpp waa kër gi ñëw lan la nga leen laaj leen ko kooku dootu la laal ba keroog muy dee mais su nga xaw a kii kii lu tuuti bàyyi mu jàll xool am na lu muy def bu dee naan ci biir la dana la maa ngi ñu waay ba beneen yoon parce que xam na ni am na un zéro day dem ba balaa looloo yàqu mu dem préparé waat mu daal parfum defar waat ba clean ñëw toog su ñëwee beneen bi du ñëwee duñ commencé waxtaan di la teg di teg loxo bi nii leen di di waxtaan ci waxtaan bi léeg-léeg ma la waxee seen loxo yi rek nag. sa loxo yi dafa mel yow soo bokk ñu rëdd loxo sax naa mel ni gis nga yow suñu suñuy rëdd dafa kii ñun suñuy rëdd kër dafa ñun dañuy xaw a xaw a seen yoon day teg loxo yi di kii ah maa ngi leen di jàngal yooyu il faut ñu xam ko xale yu jigéen ñi laa bëgg ñu xam ne xale yu góor yi jubuñu xale yu góor yi laa ñu xam ne xale yu jigéen ñi jubuñu ñaari jubali nag duñ def lu jub il faut kenn di jub yaa ngi dégg su ko defee su beneen yoonee la ca topp la ca topp ba ma nga yàlla ñu ci yàlla mu gën te mbon kat yombul mbon c'est un processus yàlla gis nañu fi mu ko denc suñu soree dara yombul lépp bëgg rek jaar bi mucc bëgg rek kenn bañ a mooy yàlla waaye gis nga subhanallah alazim ñàkkal nañ ko fayda sax léegi dara kenn yi wut góor ñi noonu yi wuti defi taat nen jigéen ñi defi taat nen waaxu lambar lambari école yi ñoo ngay to xale jigéen yaa ngi tox yàmbaar ah ñoo ngi naan champagne ak biir di wit di naan wit ci xale jigéen ñi man gis naa am naa ci ñoo xamante ni duñ dox sax cigarette tur bi yàmbaa la ñuy tiim ay jàmb xale jigéen kenn amut ñaar peut-être juróom dañuy tuxu tuxu tuxu tuxu tuxu bari topp te du ñuy toog kat ñoo ngi bokkal ñoo ngi boole di naanaa de champagne xale jigéen koo ci woo Aïcha la tudd wala Fatima c'est grave te loolu kat am na ci cëriwu waaye kenn ma ko wax ñun bi rek la ñuy wax waaye bi am lu ko gën a métti te kat yéen ñëpp xam ngeen ni ci jigéen ak góor ñoo ci bokk yam dafa am lu ñuy takalif shar'iyya ak takalif ijtima'iyya bu dee takalif shar'iyya góor ak jigéen ne ci bokk yam jigéen day julli innal muslimina ah wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanita wa saimina wal mutasaddiqina wal wa saai wal xaafidina furujahum wal xaafizat wa zakirina allaha kasiran wa zakirat fu yàlla tuddee ji góor rek tudd ko jigéen kon ñëpp bokk yëpp mooy takalif shar'iyya takalif nag ijtimaiya foofu la yàlla wax ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa mooy jigéen soo ko takkee dëkkoo ko dëkkal ko ah dundal ko wodd ko waaw dee ko jox mu lekk doo ko jox mu naan loolu rek la mooy ar-rijaal qawwaamuuna ala an-nisaa ñu bari nag ñoo ngi nekk fii def ko. une aubaine bëgg cee def guerre di xeexee l'islam naan l'islam dafa contre parité dafa contre dafa contre naan inna akramakum indallahi atqakum kooku mooy parité kooku mooy parité seulement parité nag bu bu loyal boo xamante ni dañ koo def ci ay ay base yu leer mooy at taqwa yàlla ci yàlla defal ay saako yu bëree bëri bëri ma ne leen yéen jigéen ñi ñi ma leen tudd ci ci ci ci réew ci bitim réew xam ngeen ni kon xam naa ne xew ci bitim réew ñi ma leen tudd ci biir réew mi ñoom ñëpp kenn baaxu xam Mariama Mariama mi waxoon ni góor musuma loxo kooku baax <laughs> kenn moo baax ne ma Asiya bintu Muzahim mooy soxna Firawna al Firawna jawaram moom tuddul Asiya am na mi nee mais Firawna nan la mën a tekkee Asiya say sëyët moom te ñu wax ne Asiya bi yawmal qiyaama jabaru Sayyidina Muhammad lay nekk ma ne ko approfondir ses recherches soo approfondir di nga gis ba mu ñëwee ma ne ko bu ci sonn ah boo xamante ni Firawna bëgg naa tëdd Asiya pour sëyët moom yàlla mbaam mu baax lay jël def ci diggante Firawna ci mbaam lay fanaan <laughs> ah dafa am solo. dafa am solo ngeen xam ko léeg-léeg gars yi dinañ ko laaj ay ay piège la ah dina soxla fi amoon loolu te danañ tudd ak moom waaye léegi loolu nu mu mën a nekkee heure bu gënneeg moom di gënneeg lu gën féet moom yàlla seet mbaam mu baax mbaam mu jigéen moo xamante ne rob ci jigéen ko te mbaam ma lay faral ba ma jot jot. Asiya moomu waa déglu leen li Asiya waxoon Firawna da koo jël yëgal ko ci. Euh, euh, garab boobu nu ñu koy waxeeti nax la tàndarma garabu garabu ron yu mag yi teg kaw mu yéegal ko ba nga xamante ni naaj wi daanaka daf koy daf ko tiim mu jël ko tiim ko lu mel ni beurre wala qualité ba nga xam ni naaj wi da koy lakk bu baax ñu yaakaar ni Asiya dafay jooy wala mu yokkal xam nga Asiya lu mu wax rabbibni lii baytan fil janna allah mais yàlla ñii ñoo ngi may dégg nii te xamuñu ne sama xol bi yow rek ci nekk ak Seydina Muhammad tabaxal ma kër ci aljanna yàlla yabal groupe malaika ñu ñëw def dajaloo tegante ay mbagg nekk ci digganteem ak sabara si ah, ah weer kii bi jant bi moo tax ñoom ñoo ni aas yaa ngay torox fekk yàlla nga koy yëkkati sëriñ As jazakumullahu xayra jazaak waaw man boobu noonu bi nga ñëwee yàlla yàlla dëgg ci yàlla jërë ngeen jëf jërë ngeen jazakumullahu xayra jazaak mais as yéen na ko yàlla fay mën nañoo gën a guddal ci moom ne am na yeneen teraanga yu nekk ci moom ak ay xéewal waaw da ngeen yaakaar dañoo fàtte Amina déedéet kuy Amina ah? aminatu naqi wa sabil tuham amina mooy yaayu sayyidina Muhammad doy na doo ci wax mooy yaayu bi jeex na Xadija nag Xadija mooy milliardaire bi nga xamante ni milliardaire Seydina Mohamed daf koo takk ci suba ca ngoon nga mu nekk la plus pauvre dans la mer